mu ngi tuddoon Ghalib ibn Abdillah al-Kinaaniyu al-Laythi ah selon imaam Ibn al-Kalbi rahmatullah aleyhi moom nee na Ghalib ibn Abdillah ibn Musfir ibn Ja'far ibn Kalb ibn Awf ibn Kalb ibn Aamir ibn Layth ibn bakr ibn abdi manata alkalbiyu thumma alleysi kon gaalib la tuddoon di doomu ko ñuy wax abdullah abdullah boobu di doomu ko ñuy wax musfir musfir boobu di doomu kan jaafar jaafar di doomi kalb kalb di doomi awf awf di doomi kaab kaab di doomi aamir aamir ku doon baayam mooy lays lays moomu di doomi bakr Bakr waajuram tuddoon Abd Manat moom Seydina Ghalib al-Kalbiyu mooy ci waa ndax maamam bi tuddoon Kalb thumma al-Laythi ak al-Layth eh, eh, Kalb ibn Awf ibn Ka'b ibn Amir ibn Layth ibn Bakr al-Laythi am na nag am na ñu naan eh, Abdallah ibn Ghalib mooy di juutal kii bi abdallah ibn ghalib loolu euh, ci yi yiñ la wax nii léegi nii am na ñoo xam ne noonu lañ ko woowe ne mais moom turam moo doon ghalib ibn abdullah am na nag ñu naan ghalib ibn ubayd ubaydillah al-laythi mais ak al-kalbi mais yooyu yëpp benn la Ghalib ibn Abdillah al-Kinaani al-Laythi al-Kalbi loo ci wax baax na yooyu yëpp moom la kenn ki la euh, kon moom mi Seydina Ghalib ibn Abdillah moom la aleyhi salaatu wassalaam yónni selon imaam al-Waaqidi te taalibeem bi di ibn Saad nettali ko ci moom kënee ah, moom la yónnoon ci juróom-ñaareelu at mi ci gàddaayam bi aleyhi salaatu wassalaam ngir mu dem ci waa banu murra waa xuraqaatu Juhayna al xuraqa min ardi Juhayna soriwul woon foofu la ñoomin Fadak ak ñoomin Waadi Qura loolu nag kon ñoom imaam Ahmad imaam Abu Daawud as-Sijistaaniyu di imaam al-Buxaari imaam Muslim ibn al-Hajjaaj na ko noon imaam Abu Nu'aym ñoom ñépp soloon nañ ko imaam boroom imaam at-Tabari imaam at-Tabari daal dina koy solo imaam Ibn Asakir par exemple imaam Ahmad rahmatullah alayhi moom ci càllaleem par exemple ci sanad boo xam ne moom sanadam bu xasan la dane mooy ci càllaleem ba ci ku ko net mu ne ba'atha rasulullahi sallallahu alayhi wasallam Ghalib ibn Abdillah al-Kalbi kalb Layth ila al-Mulawwih bil Kadid wa amarahu an yughira alayhim fa xaraja wa kuntu fi sariyatihi fa madaynaa xatta idaa kunna bi Qudayd laqiina al-Haarisa ibn Maalik ibn al-Barsaa al-Laythiyya fa axadnaahu fa qaala innama jitu musliman foofu mu ne yonent mi aleyhi salaatu dafa yónni Gaalib ibn Abdillah al te bokkoon ci Kalbu Lays ilal Mulawwax loolu ab bil Kadiid Mulawwax bil Kadiid da ne woon Kadiid mooy ab ay ay ay ay gaay lañ ne woon Kadiid mu ne leen wa mu digal leen ne na leen na dal nañ dal ci seen kaw kii ne Jundub ibn Makiis al-Juhani mi nettali mbir mi ne man radiyallahu anhu man bokkoon naa ci ñooñu wa kuntu fi sariyati ñu dox nag ba àgg Qudayt falañ lañ dajeek waajuñ naan al-Haaris ibn Maalik ibn al-Barsa allays yi ñu daldi koy jàpp mu ne leen ma man nag damaa ñëwoon ngir tuub si dama doon ñëw ngir tuub si ñu daldi koy takk daldi koy booleeg benn kii nu mu tudd as as ngóor benn benn benn waay boo xam ne lañ ko booleel ne ko na ko nag téye ko nga surveiller ko bu baax waaw nga surveiller ko bu baax nga téyel ñu ko ñu ngi ñëw ba ñu ñëwaat ndax waa ji bi waxee lool dane man xam nga nee nañ la moom nee na dafa ñëw ngir tuub si mu ne man innama jiitu musliman mu ne man kat ñëw ngir tuub ah nee na nag ah ba waxee lool gaa yi ne ko waa baax na comme que dangaa tuub si moom ñu takk ñu takk la ñu takk la ah Ghalib ne ko ibn abdullah in kunta innama ji'ta li tuslim falaa yadurruka ribaatu yawmin wa layla yeew la ak guddi guddi mooy bëccëg ak guddi mooy dañ lay yeew fii léegi nag garaawul mu ribaat mooy nga takk dem ci toolu yàlla xare ji comme que loolu la yow moom comme que bon wóorul ñoom ci seeni mbokk lañ leen lañ ñu yónni ngir ñu dem xare ñoom ñu dajeek moom mu ne dafa tuub si ñu jàpp ko li gën a wóor kon nañu ko isolé du ñu ko rey quand même du ñu ko rey waaye nag ah bàyyi ko suñu biir du wóor ñu daal di koy takk boole ko benn waay ne ko nag garde ko ne ko nag bu fi jéemee toogal fi nga garder ko ba ñu dem fa ñu jëm ci seen ci mbokkam yi ba dellu si waat bu jéema nag di di di di def ay kii ay déebaa déeb ngir dem ñoo na kon rek na nga gorbaat benn yoon ñee après ñun ñu dem dem ba àgg alkadib bi ñu àggee ashiyatan ba'da al-asr ñu ngi àgg ngoon ak ngoon laata tàkkusaan moom mu ne fa ba'athani asxaabi ilay kan moo wax loolu mooy kiñ la jun sànk Jundub ma Makiis al-Juhani mi ne fekke na ko nee na sama bi ñu demee nag ba ngoon gi àgg ay côté après tàkkusaan léegi nag ñi ma àndaloon ar ma àndoon ñu yónni ma ne ma demal nga xooli nga xooli lan mooy waa fii nii ñu ñu yónni waa Banu Murra gaay yi demal nga xoolal ñu leen xool ñoom fan lañu ne mooy nan lañu tooge ndax balañ leen a song ndax est suñu plan bi kañ lañ leen ci ndax ñu ngi ci bàyyeeku nañ wala ñu ngi ci seeni garde nee ma daal di ñëw fekk xam nga nee na la après tàkkusaan la mooy kon timis gi commencé na dugg mu lëndëm mu ne ma daal di yéeg ci benn tund tall fa amadtu ila tallin yutli'uni ala al-haadir fantabahtu alayhi wa dhalika qabla ghurub ash mu ne ci laa dem nag bi ñuy ne demal yow nga mooy nga nekk aynan nga xoolal ñu est-ce que mën nañoo joxe lasu ak ci lan nañu ne nee na ma yëg benn tall tall mooy benn tund moom ngay dégg tall Habib Tel Aviv Tel Aviv bi gaa yi wax tall Habib <laughs> tall ak tall mooy tund boo xam ne ci laa yéeg yutli'uni ala al-hadir nga xam ma fa newee damay tiim seen ndox yi waxoon naa la que ne tribu yi yépp arab yi dafa nekk suuf soo xam ne su wow la mooy la vie da doon formé da doon kii à autour de foo xam ne ay oasis la wala ay ndox ay teen yoo xam ne dinañ fa mën a dund nee nag ma ñëw nag di yër seen ndox ma ñoom fa ñoo xam ne mooy seen ndox mi nee na ci tund woowu noonu ci laa newoon laata jant bi di so nee na fa xaraja rajulun minhum am benn waay bu génn ci ñoom fanadara fara ani munbatihan ala tall mu daal li may gis ala talli mu ngi ma gis maa ngi nekk ci kaw ci tund wi noonu mais pas da nekk mais da ci wiiru ci benn côté bi mais suuf ko waa gis na ko fa qaala limraatihi waa ji ne soxnaam si inni la araa sawaadan ala hada talli maa raaytuhu fi awali nahaar fanzuri laa takunu lkilaabu tarat bada awayatik waa ji bi ma gisee mu ne soxnaan si ne ne ko man de gis naa benn silhouette ci tund wii ñu tiim silhouette boobu de gisuma ko fi woon ci bëccëg gi gisuma ko fi woon mu ngi commencé lëndëm nag séen naa ab silhouette foofu xoolal ndax est-ce que du xaj yi ñoom dañoo yóbbu lenn ci sa sa ndab yi nee na mu daldi xool ne ko déedéet amul dara lu ma luma ma lu ma lu ma maa afqidu shay'an sama ndab yeeg la ma ci defoon dara jógewu ci da doon ragal naan amaana ab xaj moo taxaw nële nee na mu ne ko fa naawi lii ne qawsi wa na bi lii mu ne soxnaam si jox ma jox ma ñaari flèche ak sama arc bi jox ma ko ak ñaari flèche ñaari xeej génneel ma ko ci sama mbar mi mu ne mu daldi koy jox mu daldi ma koy sànni ci sama faar gi la mu ko dóor nee na ma daldi koy dindi fa nazantuhu fa wada'tuhu walam ataharrak bi ma ko jamee ma daal di koy dindi teg ko te bougé wu ma mooy c'est sûr que lii mooy pas faaru faar boo xam ne yére boo solul muy moo boona dem xare gis nañ ni doon soloo léeg-léeg dañ doon soloo bu bukkoom mu dindi ko daal di teg mu ne summa ramaani bil aaxar waa ji sànniwaat deuxième bi mu laajoon faamam mu daal di may dal ci sama mbagg mi nee na dindi ko daal di teg te bougé wu ma wala ataxarak léegi nag waa ji rasuluhu fa qaala limraatihi ama wallahi laqad xaalatahu sahmaaya walaw kaana rabiatan la taxarrak mu ne soxnaam si ne ko maa ngi waat ci yàlla ne sama ñaari xeej yi ma sànni yépp dal nañu ko bu doon ne nit la koo xam ne day ñëw ngir di ñu espionner si am ku mu koo xam ne moo leen yónni ngir mu xool ñu al mooy talian di xool ngir mën a dal suñu kaw du ko du du nit ku mel noonu ndax bu doon lii du nit ndax bu doon lool la kooku waa ji dina buuse ndax sama ñaari xeet yi ma sànni yépp dal na te bougewul mu ne ndaw si fa ida asbahti fabtaghi sahmaya fa khudhihima mu ne ndaw si nag bu suba jotee boo xëyee na nga dem indil ma sama ñaari xeet yi comme ça ma bañ koo ñàkk nee na ñu bàyyi leen noonu man léegi mooy xelam dal na fa amhalnaa xatta idaa raaxat rawaaxi rawa rawaay rawaaxuhum wa xatta ixtalabuu wa attanuu wa sakanuu wa dahabat atamatun min al-layli shannannaa alayhim al-ghaara fa qatalnaa wastaqnaa an-na'ama wa wajjahnaa qaafiliina bihi mu ne léegi nag ñu bàyyi leen nag ba ñu dal xatta ida raax ba ñëpp ñëpp laak ñu daldi tey dal seen seen fa seen gëléem yeeg seen nag yeeg seen kii xar yi jox nañ leen ñu naan ñu ñu ñu ñu ratt leen ba doyal daldi ñu ba sakanu ñoom ñëpp nag ñu dal ñooy guddi ñu ne teg nee na bàyyi ba atama minal layli bu guddi gi ci guddi gi rek ñu daldi leen somm ñu rey ci ñoom ñi ñu rey ci ñoom jàpp ci ñoom ñi nga xam ne lañu jàpp ci ñi nga xam ne mooy ci ñoom ba gaa yi dal ba guddi gi dem ñu daldi leen somb rey ci ñoom ni ñu rey daldi jël seen euh, jur yo daldi yóbbu nee nag bi ñuy dem comme que ñoom ci ndox bi ñoom mooy foofu noonu du <laughs> ñi woon ci ndox bi mooy ñiy garder euh, gàtt yi mais ñi ne ci biir dëkk ba nag mu ne bi ñuy dem wa xaraja sarixul qawmi ila qawmihim bi qurbina nee na naka la ñuy dem di womman mbiri rek waa ji nga xam ne mooy mooy mooy gaa yi daal di leen alerte nee na wa xarajna siraan xatta namurra bil xaaris ibn malik ibn al barsa ñu romb al xaaris malik ibn al wa saaxibi ak ka nga xam ne moom lañ waxoon ne ko téye ko comme que ne dafa tuub si te wóorul ñu comme que ci ñoom la bokk ñu daal di koy jàpp mu ne ko téye ko fii bu ñu dëppee te bu fi jéemee jaay dara rek nanga ko rek léegi ñu ñëw romb leen daal di leen yóbbaale ñu ñëpp ñu dem nee na wa ataana sarixu naa si gaa yi dikkal ñu nee na mais yi ni ñu bare woon fa jaa ana maa laa qibala lana bihi xatta ida lam yakun baynana wa baynahum illa batnul waadi min quday nee na gaa yi génn daanaka mais waa Banu Murra ñoom ñépp a génn ñépp a génn mais ñu indi mais ñu ngi agsi nekk mbooloo moo xam ne ñun mënuñu leen a takk tellement ci bari waay nee ba ni nga xam ne li mi suñu digganteeg ñoom gars yi mooy de dab si nañu gis nga xuru Xudayd bi moom rek a dox suñu diggante nee na alhamdul ba'atha allahu min min haythu sha'a ma'an buur yàlla daal taw taw boo xam ne yónni ndox mu bari taw bu bari nee na masuñoo gis avant loolu taw bu mel noonu neena nag gis nga bi taw bi baree noonu ndox mi comme ko xur la mooy xur mooy foo xam day day day day day suufe mais mooy de foofu inondé suñu digganteeg ñoom inondé ci saa mais nag wajaa a ah, bima la yaqdiru ahadun an yuqdima aley fa laqad ra'aytuhum wuqufan yanzuruna ilayna maa yaqdiru ahadun minhum an yuqaddima aley mu ne gars yi affaire bi arrêté seen course ci saasi mais kenn mënula traverse ndox mi c'est trop risqué <laughs> nee na maa ngi leen di gis gars yi ñu ngi taxaw di ñu xool ñuy ñuy ñuy avancer mais manuñ ci dara <laughs> nee na ñu ngi góorgóorlu def effort yu mag yoo xam ne ngir mën a avancer mais ñoom manuñ ñoo manuñoo agsi ci ñu nee na ñu daal di gaaw di gaaw euh, daal di gaaw daal di dem noonu lañ leen rëcc. Euh, loolu mooy riwaaye bu imaam Ibn Isxaaq bi imaam nga xam ne imaam Ahmad moo ko jële ci moom léegi bu ñëwee ci bu saxiixayni bi bu saxiixayni bi wax naa la imaam Ibn Isxaaq mooy riwaayaam yi dafa bari lan la wax foofu imaam al Buxaari raxmatullah alayhi dane xaddatana Amru bnu Zuraara qaala xaddatanaa hushaymun qaala xaddatanaa xusaynun qaala xaddatanaa abu dhabian qaala samictu usaamata bna zayd bna xaarisata radiyallahu anhuma yuxaddisu qaala bacatanaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ilal xuraqa min juhayna qaala fa sabbaxna alqawma fa hazamnaahum qaala wa laxiqtu ana wa rajulun min al ansaari rajulan minhum qaal fa lamma gashinaahu qaala laa ilaha illa allah qaala fa kaffa anhu al ansaari fa taantuhu bi rumxi xatta qataltu ila axiri alxadis imam al buxaari raxmatullah alayhi mu la xaddatanaa nettali nañ amru bnu zuraara suñu sëriñ di Amr di doomu ko ñuy wax Zuraara mu ne naa nettali nañu Hushaymun suñu sëriñ ñun di Hushaym qaala Hushaym mu ne xaddatanaa nettali nañu nettali nañu kan moo ne nettali ah Husayn Xuseyn boobu ne nettali nañu Abu Zabiyan Abu Zabiyan moo ne sami'tu Usaama ibn Zayd ibn Haarisa moo ne dégg naa Usaama di doomi Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhuma yuhaddisu muy nettali ne qaala mu ne ba'athanaa Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy Banu Murra biñ la wax ne benn la ndax banu Murra min Juhayna comme li imaam Ibn Ishaq wax ci boo demee ci siiratu Hisham bim ne ghazwatu Ghalib ibn Abdullah al-Kalbi kalbu Layth ardu bani Murra fa asaaba biha Mirdas ibn Nahik halifan lahum min al-Huraqa min Juhayna Seydina Usaama al-Hibb ibn al-Hibbi di soppe yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di doomi soppe bi di seydina Zayd ibn Haarisa mawlaahu moom aleyhi salaatu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dañoo yebal ila al-Huraqa min Juhayna ci al-Huraqa te bokk ci waa Juhayna Huraqa nag ñoom benn benn benn euh, euh, kii la ab tribu la boo xam ne nu mu tudd ab clan la bu bokkoon ci waa Juhayna ab clan la bu bokkoon ci waa Juhayna dañ leen a tudde Xuraqa comme li imaam Ibn al-Kalbi wax ndax xare boo xam ne dafa amoon seen diggante ak waa Bani Murra ibn Awf ibn Sa'd ibn Dhabian bi ñu xare boobu nag dafa tawoon gars yi daal di leen waaye daanaka incendier leen incendie euh, waaye lakklee nag mooy ay ay xeet yu bari yiñ doon sànni de tele sorte mel ni enfer ci kaw gars ndax ñañ ci rayoon ñu bari ci ñoom moo taxoon ñu leen di woo alxuraqa léegi. Euh, moom Seydina Usaama ibn Zayd kon ci sariya bu Seydina Gaalib ibn Abdillah wala Ubaydillah al bi nga xam ne imaam ibn eh, eh, ibn Sa'd nee na sëriñam bi di imaam al-Waaqidi mu ngi xewoon ci weeru koor ci juróom-ñaareelu at mi ci gàddaayu alayhi salaatu wassalaam voilà mu ne ndax imaam ibn Isaaq am na beneen riwaaya bu mu ko bu mu ko bu mu ko soloo boo xam ne imaam ibn Isaaq dana haddathanii shaykhun min aslam an rijaalin min qawmi qaalu ba'atha rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam Ghaalib ibn Ubaydillah al-Kalbi thumma al-Laythi ilaa ardi banii Murra voilà wa bihaa Mirdaas ibn Nahiik haliifun lahu min banii al-Huraqa mu ne xaddatani imaam ibn Sa'd ne nettali na ma shaykhun min aslam benn sëriñ bu bokk ci waa aslam loolu mooy koo xam ne xamuñu ko an rijalin min qawmi mu jële ci ay góor muy yeneen majhul ci ay seen ñooñ mu ne alayhi salaatu salaam dafa yónni woon Gaalib ibn Ubaydillah al-Kalbi thumma al-Laysi ci suufu bani Murra sekk fa Mirdaas ibn Nahiik nekkoon allié waa bani al-Huraq Seydina Usaama kon bu ñaatee ci saxiixu imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi mu ne ba ñu demee ba ñu yónnee foofu ba ñu fa yebalee ba ñu alayhi salaatu salaam yebalee foofu mu ne fa sabbaxna al qawma fa hazamnaahum ñu daldi sa suba ga lañ songu gaa yi fa hazamnaahum ñu daldi leen ñu daldi leen boom xaala mu ne wa laxiqtu ana wa rajulun min al ansaari rajulan minhu nee ma dajeeg man ak benn góor ci waa lansaar ñu dab benn waay ñu dab benn mu ne ma dajeeg man ak benn góor ci waa lansaar benn waay ah, am na ci benn beneen riwaaye boo xam ne dane mais waa ji bokk na ci ñu gënoon a tar ci ñun bi ñu leen songee noonu mais gaa bu ñu so ñoom ñoom mooy bu ñu dajeek ñoom ci xare waa ji vraiment ku ñu sonaloon la te ñoom bu ñu dëppee mooy moo doon nekk ci kanamu gaay ginoon ñu sonal te bu gaay yi replier wu moom moo leen di aar mooy nekk ci ginnaaw di leen défendre nee na mag benn ansaar yi ñu daal di koy dajeek moom nag bi nga xam ne ci lañ ko muur nag bi lañ ko wër moo xam ne moom jeexal na qaala mu ne laa ilaha illa allah mu ne laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul buur yàlla mooy mu daldi tuub mu ne naka la ko wax rek fa kaffa anhu l ansaari ansaari bi radiyallahu anhu daal di koy bàyyi daal di effacé wu moom bàyyi waa ji ndax waa ji bi ñuy xeex ak ñoom da di ay yéeféer lañ léegi nag même bu dee ne rey na ci ñun ñu bari te buñ leen toppee it moom bokk na ci ñu gën a sonal mais dem nañ ba jekk ko mu ne laa ilaha illallah ah ansaar yi bi bàyyi ko waaye fataantuhu saydna usaama radiyallahu anhu nee na ma daal di koy jàmman bi rum ak sama xeet xeej bi hatta qataltuhu ba ni nga xam ne ci laa koy faat ba ni nga xam ne ci laa koy faat qaala léegi moom mu ne léegi xoola riwaa imaam al Buxaari bi après dafa dem direct ci bam ba ñu delloo ci yonent mi alayhi salaatu salaam kantaa riwaaya imaam al bi bi nekk ci Dalaa'ilun Nubuwwa ak moom it bi mu solo dane keroog keroog Seydina Xaalid ibn Abdillah bi nga xam ne ci la ko yonent mi alayhi salaatu salaam def mu jiite gaa yi ànd ak mbooloo mu bari ci saxaaba yi radiyallahu anhu nee na bi nga xam ne ci la jege ñu ngi ñëw ci riwaaye bu imaamal Buxaari bi ndax dafa tënk lool bu imaamal Waaqidi bi moo gën a gis nga nettal imaamu Ibn Sa'd bi ñu wax sànq dangaa mais boo est du beneen beneen xew-xew ndax xaw na wuteeg lii de dañ naan la man na bañ a wute sax mooy daldi ne bañuy nettali daa am loo xam ne dañ ko ci tëb comme imaamal Buxaari ni mu def nii imaam al ibn Isxaaq biñ la wax sànq ne dana xaddatani shaykhun boobu noonu moom wax na fa ne waa ji qatalahu Usaama ibn Zayd wa rajulun min al ansaar ne waa ji yii ñuy wax fii mooy ki imaam ci Seydina imaam ibn e, imaam al Buxaari solo ci Seydina Usaama mu ne maag ansaar yi buñ ko jegee mu ne laa ilaaha illallaah ansaar yi bi ba ko man ma daal di koy rey loolu imaam ibn Isxaaq wax na ko nee na qatalahu nee na kooku noonu nan la tuddoon mu ne mooy mirdas ibn nahik la tuddoon qatalahu ki ko rey mooy usaama ibn zayd ak benn waay ci wàllam sari waaye li gën dëgër li gën dëgër mooy ne du aayu ansaar yi bi reyu ko usaama sayyidina usaama moom ci boppam moo ko rey moom la léegi imaam al-Waaqidi nettaleen bi mu ne sayyidina Gaalib ibn Abdillah mi bi nga xamante ne nii moom ci la ci la ci la ci la deme ah ci la deme dafa def benn discours dafa def discours ne ndax bi mu agsee foofu noonu ci waa ju waa Bani Murra dafa yónni at-tala'a summa raja'u fa axbaruhu dafa yónni ay gaay ñu dem xoolal ko ay mission d'observateur ñu xoolal ko le terrain observer ko noon bi summa raja'u gaay mujj gi ñu daldi bi ñu agsee ñoom ña ko doon xoolali fa axbaruhu ñu daldi koy xabaar léegi nag wax ko information yi mu ne fa aqbala ghalibun mu daldi dëgmal ci ñoom ba ñëw ba agsi foo xam ne mooy bu xoolee dina leen gis xatta ida kaana bi mandari al-ayni minhum laylan wa qad ixtalabu wa hada'u nee bi ko gaa yi joxe information yi mu ñëw ba jege waa banu murra fiñ ne dañ koy wax tamit ñoom imaam al-Waaqidi nee nañ may faa nee nañu may faala woon mooy këne mooy dañuy wax sariyatu euh, moom imaam al-Waaqidi moo ko wax euh, euh, Abdallah ilal may faane mooy bërëb boobu rek li gën a dëgër mooy boobu mooy Xuraqa bu bi nga xam ne mooy bu Juhayna bi nga xam ne kon ci la agsi ba agsi bi ko observateur yi ñëw wax ko xabaar yi jox ko information yi ci noon yi mu daal di ñëw ba foo xam ne dina gis ñoom fi ñu nekk bu xoolee gis leen distance loo xam ne bët dina ko gis mu ne fekk ñoom ratt nañ seen kii nekk seen seen gëléem yeeg seen nag yi ba dal di waajal nag nelaw mu ne qaama fa xamida wa athna alayhi bima huwa ahla thumma qaal mu daal di jóg sant yàlla daal di koy bàkk ba pare moom seydina Gaalib ibn Abdillah mu ne amma ba'du fa inni usikum bi taqwallahi wahdahu la sharika la eh, lii moo gën gudd bu imaam al Buxaari moom wax nañu sax avant lan moo xew ci riwaaya imaam al Waaqidi bi mu ne amma ba'du ginnaaw bi mu sante yàlla daal di koy bàkk mu ne leen amma ba'd fa inni man usikum maa ngi leen dis dénk bi taqwallahi ci ragal yàlla waxdahu moom dong la sharika lahu bu ko bu amul dara luñ koy bokkaale wa in tuti'uni te ngeen topp ma wala tu'suni te bu leen moy topp li ma leen di digal ci xare bi te bu leen moy tamit li ma leen di digal wala tuxaalifu lii amran bu kenn ci yéen wuteeg benn digal bu ma fi jox fa innahu la ra'ya liman la yuta ndax kat kenn amul pexe kenn amul xalaat ki nga xamante ne nii moom kenn du ko topp ndax bu dee ne kilifa goo xam ne lu mu wax kenn du ko faale ça ne sert à rien voilà la ra'ya li kuñ dul topp amul xalaat ndax mu joxe xalaatam ak mu wax moo yem ndax du toute façon lu mu wax gaa yi duñ ko def mu ne summa allafa baynahum ginnaaw gi mu daldi boole seen diggante ñi mu àndaloon ñi le ko ñi ko alayhi salaatu salaam yónne woon mooy ñi mu àndaloon ci sariya boobu summa qaala mu ne yaa fulaan anta wa fulaan léegi mu nan la leen boole mooy mu def comme ni yonent bi alayhi salaatu salaam defoon ci fraternisation bi saaki ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu jël diw boole kook diw ne yaa fulaan diw anta wa fulaan yow ak diw yéenay ànd nekk leen benn ci xare bi wa qaala yaa fulaan anta wa fulaan laa yufaariqu kullu rajulin minkum samila alhamdulilah bu kenn nag ci yéen ñi ma boole nii bu kenn daal di taqale ko ki ma ko boole wa iyaakum an yurfa ilayya ahadun minkum fa aqulu ayna saaxibuk fa yaqulu laa adri mu ne nag maa leen di dé maa ngi ñu andil ma fii fii di ma clamé euh, ma naan ma diw manaan manaan ki ma ki ma ko boole loon ana diw ana ki ma la boole loon nga naan ma xaw ma loolu bëgguma ngeen def ko na ngeen nekk benn ta boo leen tàqale ko wa ida kabbartu fa kabbiru léegi nag xare bii ñu dem bés bu ngeen comme kamaa jiite bu ngeen déggee ma takbiir bu ngeen déggee ma takbiir rek takbiir leen waaw léegi nag loolu leen defal discours woo leen ci unité ndax booy demub xare boo xam ne ku nekk lu ko neex lay def mooy yéen moom perte ngeen te demagu ngeen fenn ñeena nag bi nga xam ne ci lañ leen songu ka seen symbole keroog mooy amit amit comme lañ doon wax yaa Mansuur amit amit loolu yàgg nañ koo gis moom lañ doon wax mooy seen shi'ar mu ne nag wa xaraja usaamatu fii isri rajulin minhum ci la seydinaa usaama ibnu zayd nag génn doon dàq benn waaye ci ñoom yuqaalu lahu nahik ibn mirdaas boo xam ne ñu ngi ko doon wax nahik ibn mirdaas imaam euh, al-Waaqidi loolu la wax ne nahik moom dafa juutal tur bi ne nahik ibn mirdaas la tuddoon waaye eh, li gën a dëgër mooy imaam ibn Isaaq wax ne Mirdaas ibn Nahik noonu la tuddoon mais pas pas pas pas pas contraire waaw Mirdaas ibn Nahik loolu mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër imaam al-Waaqidi wam nee na Nahik ibn Mirdaas am na par exemple ibn abi aasim moom dane mirdaas alfadaki la tuddoon mirdaas alfadaki waaye loolu lépp li gën dëgër mooy li nga xam ne mooy mirdaas ibn nahik comme ni ko imaamul maghazi waxe imaam ibn ishaaq ibn yasaar rahmatullah alayhima léegi mu topp waajooju fa abada waa nag mooy mu topp ko waa sori fa qaala hu amiruna nee nag bi mu sore mooy ñépp kii léegi euh, Ghalib ibn Abdillah radiyallahu anhu daal di laajte ne ayna Usaama bi mu gisee nit ñépp léegi ñépp wax mu xool ne ayna Usaama mu ne ana Usaama ah léegi gisul kenn ñu ne ah Usaama de moom gisuñu ku ko booloon mu ne Usaama gisuma nee na fa jaa ana ba'du sa'a min al léegi nag moom mu guddee ñëw ci guddi gi mu ne bi mu ñëwee fa laamahu amiruna ah Seydina Ghalib ibn Abdullah daal di koy yedd nag ne ko lii yëpp waxoon naa leen ne lu mel nii bu ko def waxoon naa leen bu fi kenn sori dee nekk leen dee leen ànd fu ngeen kii bul bu ma bu ma ñëw di laaj kenn ana diw mi nga boole woon nga naan xaw ma fu mu nekk yow yaa ngi nii def nga ko léegi mu koy yedd ci loolu Seyna Usaama nag di mooy eh, bon joxe ngànt mooy du lu ma tey kene lii nga digle ma def lu ko lu ma neex mu ne ko inni xarajtu fi isri rajulin minhum hatta idha danawtu minhu wa lahamtuhu sayfa qaala laa ilaha illa allah fa qaala amiruna aghmatta sayfak Seyna Usaama nag di ko jox ngàntam ne ko noo ne ko eh, boo gisee ma kii daa am benn waay bu ma toppoon ci ñoom yii fii léegi euh, bi ma ko toppee nag ba jege ko ma yëkkati sama jaasi ba tiim ko mu ne laa ilaha illallah léegi nag ah Ghalib ibn Abdullah radiyallahu anhu ne ko ne ko waa bi mu waxee lool moom est-ce est-ce que dugalaat nga sa sa sa jaasi sa jaasi ji sa mbar mi j'espère que defoo ko dara xaala Seydina Usaama ne ko laa ne ko déedéet dugalaatuma de wallahi ma fa'altu hatta awrattuhu sha'u ne ko déedéet waat naa ko ci yàlla dugalaatuma lu dul ne mosal naa ko deede nee na nag ñun ñépp ñu ne ko nag bi sa wallahi ma sanaat wa jitta bi taqtulu imra'an yaqulu laa ilaha illa allah ñun ñépp ñu waxandoo ko benn ne ko mii ne ko nag Usaama nag li nga def ñaaw na de yow dangaa rey nit koo xam ne nee na laa ilaha illa allah ha subhaanallah yow loolu nga defu sànq gars yi nee mais ñu topp ko ñun ñëpp di ko wax fa nadima wa saqata fii yaday nee na mais mu mujj buy rëcc loolu noonu mu mujj amatul benn noonu mooy koo xam ne da ngay dañ naan wuu keroog moom damaa mujj rus sincèrement mu ne léegi nag fastaqnal ghanama wan nisaa wa dhurriya léegi ñu daldi yóbbu seen seen ñu gañe leen yóbbu seen jur yi seen jigéen ñi ak seen famille seen njaboot yi mu ne keroog li nga xam ne mooy ba léegi riwaay imaam al-Waaqidi la boo demee ci Maghaazi bu imaam al-Waaqidi ñu ko fekk ak Dalaa'ilun Nubuwwa bu imaam al yi mu ne keroog bi ñu partagé butin de guerre bi ku nekk ci ñoom mu ngi amoon dix gëléem comme de bari woon na wala lu ko jege ci ay ci ay loo xamante ne ay gàtt lañ léegi xam nga lii mooy riwaay imaam ibn eh, eh, al-Waaqidi bi kantaa riwaay imaam al-Buxaari biñ ñëwoon sànq xam nga boobu mooy dë mooy waxulam moom nan la ko nan la Seydina Usaama waxeek ñi mu àndaloon ba gaa yi di ko yedd waaye bi nga xam ne nag ci la ci la ci la ci la ñëw ci yonent mi alayhi salaatu salaam am na ci yenn riwaay nit ñi ñoo ko wax ñoo ñëw ne yonent mi alayhi sa salaam ah Seydina Usaama dafa rey nit koo xam ne dane laa ilaha illa allah am na ci woo xam ne yonent mi aleyi salaatu salaam comme biñ ne nii voilà xam nga bii dane fa lamma qadimna balagha dhalika an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam Seydina Usaama nee na bi nga xam ne ci lañu agsi dellu ci Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu ne ci la ko ci la ko xabaar bi daal di koy dikka moom alayhi salaatu wassalaam fa qaala lii mu ne ma yaa Usaama mu ne ma yaa Usaama aqataltahu ba'da ma qaala laa ilaaha illallah nee na yonent bi alayhi salaatu yaa Usaama kaay moom woolu ko ba mu ñëw mu daal di koy woolu ba mu ñëw mu woolu ko ba mu ñëw mu ne ko aqataltahu mu ne ko Usaama danga ko rey ginnaaw li ma nit ñi wax dëgg la yaa Usaama tu yow Usaama qataltahu dangaa rey nit waajoo bi ba'da maa qaala ginnaaw bi mu ne laa ilaaha illallaah lool nga def bi mu seedee baatu seede yi nga xam ne moo tax ma ñëw umirtu an aqtula an-naasa hatta yaqulu laa ilaha illa allah loolu la alayhi salaatu wassalaam wax boo demee hadiis yi bii mii may wax ak mel ni ñoom yépp boo demee ci muqaddima imaam muslim ibn al-hajjaj kitaabul imaan yi di nga ko fa fekk boobu mu ne ko yow ndax dangaa rey waa ji ginnaaw bi nga xamante ni nii moom la wax laa ilaha illa allah nee na ma ne ko qultu ya rasul allah innama kaana muta'awwidan ne moo waa ji yonent mi alayhi salaatu salaam waa ji da koo waxoon rek ngir daw jaasi yi ma ko doon moo tax ci beneen riwaay mu ne qaalahaa xawfan min as-silaah mooy ne dafa bëggoon a muslu ci jaasi ji ma yëkkati tiim ko rek moo taxoon mu wax ko mais kooku dëgguwul ci moom yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko jàpp ko di ko répéter aqataltahu ba'dama qaala laa ilaaha illa allah qaala fa maa zaala yukarriruhaa alayya xatta tamannaytu anni lam akun aslamtu qabla dhalika al allahu akbar allahu na mais bi ma joxee sama kii bi ne non waa ji da doon non waa moo ko tey da doon non dafa bëggoon rëcc kese mais waa lim ñu def rey ci ñun ñu bari ma ñëw ba tiim ko mu naan ma laa ilaha illallah mooy la non du ko def rek ngir mucc ngir mucc ah yeneen alayhi salaatu salaam ne ko mane ndax danga ko rey ginnaaw bi mu ne laa ilaha illallah nee na deñul di ma ko répéteel di ma ko répéteel ba ma mébét ne ay waay waay lii de <laughs> an lam akun aslamtu qabla dhalika al ah, lii de ma mujj mooy li ma mas a def ci lu baax yépp ma commencé di rëccu ne loolu xoolal li ma def paa di rëccu lu baax li ma def mais jëf jii ma def maa ngi ciy rëccu comme si ma bëggoon këne tey ma judduwaat comme tey mais tekkiwul ne mooy këne moom day day day day mëbët nekk jullit tey ginnaaw li non mooy mu ngi mëbët may mëbët këne mu ngi mel ni mooy li weesu woon li ma def noonu buur yàlla daal jàppe ma ci instant bi ko yonent ma saab saab wax tëggaat ma mel ni ku beesaat yooyu yëpp mooy faaseel ma ko moo tax am na ci benn riwaaya boo xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam ko afalaa shaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqaalaha am la ne ko yow est-ce dangaa xotti xolam moom yow mi dangaa ne moom da ko waxoon rek ngir rëcc yow est-ce que xotti nga xolam yaa xotti xolam ba xam ndax li mu wax noonu xol bi li mu wax noonu dëgg la ci moom walla déet est yaa ko def est-ce que xotti nga xolam ba xam ne waa ji waxul dëgg déet waaw ndax allahu yatawalla sarair nahnu moom li ñu ci yóbbu mooy az-zawahir ñun kullifna yatawalla sarair mooy nit moo tax il faut pas commencer di jàpp nit ñi naan diw boo demee diw mi naafiq la rek kii sûrement naafiq la quoi non yow loolu loo ci xam loo ci xam koo xam ne waa ji mbubb mi mu sol la ne ci poos bi ubb na la nan ngay mën a taxawee naan li nekk ci xolam moom mii boo demee naa fiq la rek yii muy def nii xam naa gëmu ci dara kan moo la wax lool moo tax seen naa xam nga lii nii lii nii koo ko wax ku nekk danaan la noo waa ji boo moywul da koo wax ngir lan ngir mucc mais loolu ñun yàlla àtte loolu ñu lool kat mais mënoon na dëggu di mënoon na nekk ku dëgg man na nekk ko dëggu léegi ko dëggu naam dëgguwul loolu digganteem ak boroomam la bul gis nit di def dara nga naan waa ji xam naa gëmu ci dara day def ju fi naafiq bëgg gaa yi gaa yi jàpp ko jàpp ne ku baax la rek loolu yow mënoo ko wax loolu mënoo koo wax moo tax yeneen ci alayhi salaam ne ko afala shaqaqta an qalbi mais mënoo woon a xotti xolam ba xam loolu ngay wax naan da koo defoon ngir ni hein hein afala shaqaqta an qalbi laa ilaha illallah ndax lan ooy wooy man de yéem moom mu ba mu dem bari man de bëggoon naa sama l'islam renouvelé waat tey ndax l'islam day dindi li weesu woon waaye pas ne euh, que euh, euh, man daal sawaay la ma woon ci lislaam non que ne man kon kon kon man ba mu doon mébét bañ a nekk l'islam avant ça non mooy ne mooy gis nga tamit li mu def gis na li yonent bi alei salatu salaam di wax nii mooy bu ko peser li jot a def ci lu baax danaan yii bàkkaar lii mooy nit ku baax mooy doo tuutal bàkkaar doo tuutal bàkkaar ndax tuutal bàkkaar mooy tax nit ki ndax nit ku baax bu defee benn bàkkaar day jàpp ne montagne la moom mu toog ci suufu montagne xam nga montagne bi ni mu la tiime nga naan lu mag lii lépp maa ko def ci bàkkaar waaye nit koo xam ne nag dese naa baax bu defee bàkkaar day koy mel ni wenn weñ wu ko romb ci bàkkaar bi mu ëf ko rek faxas ko mu jàll laa ilaha illa kon loolu la ko alayhi salaatu wassalaam wax de hein léegi loolu la ko alayhi salaatu salaam di wax nee na mu naan ko aqataltaha ba'da an qaala laa ilaha illa allah est-ce que danga ko rey ginnaaw bi mu ne laa ilaha illa allah nee na fama zaala yukarriruha alayya hatta tamannaytu anni lam akun aslamtu qabla dhalika al yawm ba may mébét nee na dañu alayhi salaatu salaam di ko teg di ma ko répéter ndax danga koo rey ginnaaw bi mu ne laa ilaha illa allah yaa usaamatu yow usaama ndax danga koo rey ginnaaw bi mu ne laa ilaha illa allah yow usaama ndax danga koo rey ginnaaw bi mu ne laa ilaha illa allah moo tax ci benn réew beneen riwaay mu ne ko fa maada tafaalu bi laa ilaha illa allah fa kayfa tasna'u bi laa ilaha illa allah ida ataka yawma alqiyaama Allahu akbar yeneen bi aleyhi salaatu wa salaam am na ci benn riwaay mu ne ko yow Usaama maa ngi laaj ana nan ngay def ak bu waa ji ëllëg bu dikkalee laa ilaha illa allah bu ko ëndee yawmal qiyaam nan ngay def moom fa kayfa tasna'u bi laa ilaha illa allah idha atatka yawmal qiyaamah nee na yonent mi alayhi salaam ko wax ba ma ne ko ya rasulullah astaghfir li ma ne ko yonent mi salaam ñaanal ma njéggal nee na teewul mu naan ma kayfa tasna'u bi laa ilaha illa allah fa ja'ala laa yazidu ala dhalik dañul di yokku nan ma nan ngay def nan ngay def boo Allahu akbar ñaatateet nan ngay def ak laa ilaha illa allah bu ko indee yawmal qiyaama nan ngay def ak laa ilaha illa allah bu ko indee yawmal qiyaama boo tax ci riwaa imaam al Buxaari yi ah, imaam ah, kii imaam Ibn Hisham rahma imaam eh, al ibn ibn ibn Isxaaq bi nekk ci riwaay bu bi siiratu Ibn Hisham nee na bi nga xam ne ci lañ ko rey mu ne bi ñu agsee fa qad fa ba ma ko reyee fa lammaa qadimnaa alaa rasuulillah axbarnaahu xabara ñu ñëw ci yonent mi alei satu salaam ñu nettali ko xabaaram fa qaala ya usaama man laka bi laa ilaha illa allah mais yow usaama yow laa ilaha illa allah nan ngay def ak moom yawm al qiyam nan ngay def ak moom qultu ya rasul allah innama qaalaha ta'awudan biha min al qatl de na ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waa ji da koo wax ngir mucc ngir uh, mucc ci déegi nee na mu topp ma faman laka biha ya usaama fa walladi ba'athahu bilxaqqi maa zaala yuraddiduhaa xatta alayya xatta la wadidtu an maa madaa min islaami lam yakun wa inni kuntu aslamtu yawma idin wa inni lam aqtul akan waay waay mu dañ dul di ma ko répéteel ba may mébét ne euh, li romb ci sama lislaam mu bañoon a nekk ba nekk ba may mébét këne nekkul woon ne keroog laay dooru tuub këne lan moo tax muy tuub lool këne ma wa mooy man tuuboon samak lislaam ma fekkoon koo xam ne wa inni lam aqtulu këne man ci samak lislaam defuma woon bàkkaar mooy reyu ko woon nii reyu ma woon waaj ah, nee na qultu anzirni ya rasulullah man a ko yeneen ma saa saa may ma beneen kii mooy may ma ab chance u'aahidu llaha an rajulan yaqulu laa ilaha illa mu ne yonent bi aleyhi salaam maa ngi lay jëlal di la waatal di la jëlal en témoin sa borom que ne dootuma rey benn nit boo xam ne nee laa ilaha illa allah mooy jullit jamais au plus grand jamais léegi kay c'est fini ku ko waxati moom loolu maa ko jël seede ci yow alayhi salaatu wassalaam yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne ko taqulu ba'di ya Usaama waxal ne après man ndax def nga koo pare mu ne ko qultu ba'daka sa ginnaaw waaw ah, ah, léegi mbokk yi léegi eh, laaj bi mooy waaye ñun mooy imagine lii ak li xew léegi ñaata jullit ñooy rey ñaata jullit par bés ci suñu jamono ñaate jullit ñooy massacrer ñaata jullit par par jour xoolal ki nga xam ne yonent mi alayhi salaatu wa salaam moom la gënoon bokk na ci ñi mu ginoon a sopp Seydina Usaama ibn Zayd alxibbu ibnul xibbi mu def lii mu topp ko naan ko kayfa tasna'u bi laa ilaha illa allah ida atat biha yowm alqiyaama nan ngay def ak laa ilaha illa allah aqataltahu ndax danga koo rey ginnaaw bi mu waxee laa ilaha illa allah di ko répéteel topp ko topp ko ba moom muy rëccu naan ak a waaye ma judduwaat tey dugg ci nekkaat ku dóor dugg ci lislaam tey fekkoon ma nekk ci lislaam te doonuma woon def doonuma woon def jëf ji ñun ngay gis jullit bu rayut jullit ñëw ci jàkk dóor fa bomb tëll ga ay massacre wu àjjuma nga ne allahu akbar bëm foog ne yow def nga li gën ci lu nit def bés boobu jàpp ne ab shahid nga sa ña la commandité di la ñaanal di la ñaanal nga dem firdawsil ala waay waay gars lool loolu est-ce que lii du contradictoire loolu ak du ñàkk a xam sunnaay yonent bi aleyhi salatu wassalaam kadhalika kuntum min qablu fa manna allahu alaykum fatabayyanu ndax naka nii rek ngeen meloon képp koo fi tax nga bañ ko ba naan kii jar naa dee xalaatal sa démb waa joo xam ne ci bistro yi la doon ne caaxaan la doon def délinquance bu ne def na ko fi casier judiciaire am plein mu xëy suba nee na ne gis na tuub na même jullit la woon mais tuub na ci yooyu tax na mu mere ay nit ba jël ay bomb daal di leen koy tëll daal di leen éliminer wala ay kalash ratatat mete leen ñu daal di faatu daal di leen mete gaay daal di faatu est-ce que waa jooju noonu yaakaar nga ne moom li muy def noonu la mooy ñi mu noonu ñépp mais <laughs> mais kooku kooku kooku est-ce que dégg na li yonent bi alayhi salaatu salaam wax Seydina Usaama hein est-ce dégg na loolu nga mese leen alxuraan ne kazaalika dina ñëw ci nettali bu mel noonu kazaalika kuntum min qabl mais naka nii def loolu lépp sa casier judiciaire ñaata délinquance yow sa délin ci délinquance nga doon nuur nuqee ko nuur ñaata banque nga braqué ñaata ay nit ñu doon nelaw nga nga daldi nekk ci seen kii nga ñëw fekk leen seen néeg ñaata doomi jàmbur nga tooñ léegi yow boo ci bu yàlla defee nga génn ci est-ce que tax na léegi yow ña ci newoon nga mere dem ray leen est-ce bu ñu la rayoon avant boobu yow di nga mën ne ne nooy sa tuug ki nga wax di nga ko man mooy kazaalika na ko noonu kuntum ngeen newoon min qablu lu jiitu lu jiitu woon lool nii ngeen meloon koo fii dégg muy wax avant nekkoon na ci espèce de rire de bay fatabayyanu mais léegi monde bi moom gars yi dañuy rey gars yi bakkan comme ay bakkan yu weñ ñu daal di koy tudde nag ci sabilillah lañ ne te ñoom ñoo gën a rafet lim jëf yaraw na ahsana ma yatu ma ma aqbaha ma yatuunahu xasana li sayyidina Zaynul Abidin waxoon rey gars yi ba pare jàpp ne yow li gën a li nga def noonu nga jàpp ne mooy li gën rafet kaw téef kaw téef lii ko fi xaw léegi bi moo tax Seydina Usaama radiyallahu anhu ginnaaw lii gis nga ginnaaw lii entre saxaaba yi temps yooyu li doon xew yoonam newu ci woon kenn manul woon a wax a wax a wax a wax ba mu far fenn ndax lii mu jëloo nag yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko man de toute façon dootuma rey mu ko te jël naa ko pacte ci sa borom yow alayhi salaatu salaam kën a dootuma rey ku waxati laa ilaha illa allah mu ne ko baax yi ndax def nga ko pare sama ginnaaw kay xanaa mu ne ko wax moo tax dara xam nga am na xam nga l'islam am na fu lay permettre loolu wa in taifataani min al muminina iqtatalu fa aslixu baynahuma fa in baghat ihdaahuma ala al uxra fa qaatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah suñu boroom dane yéen suuratul xujuraat yéen ñi gëm yàlla bu ñaari kuréel ci jullit ñi jàppante nekk ci tension fa aslihu baynahuma ci xare xeex ak tension fexe leen ngeen yëwanal seen diggante ngeen def ay pourparlers te bañ a faral kenn def ko ngir yàlla seet ci yàlla kese ndax kuy àtte du màtt kii di di di raay ki ci des di bëmbax ki ci des déedéet mu ne léegi bu ngeen defee loolu ngeen négocier ba sonn mais kenn ki féeteeru na man sama yoon newu ci damay continuer benn kuréel bi mu ne bu boobaa coaliser leen ak ñi mu ko àtte ñi mu ko jotee loon ngeen dal ci kaw ñoom bu ngeen dalee ci seen kaw mooy xeex naa man nga leen a rey bu boobaa buur yàlla moo daganal loolu mais lu mel nii ñun est-ce que loolu la def ñun ay innocent la ñuy la ñuy xam nga ma ñëw ne fii bon fii mosquée chiite la ni may def naa ko naa leen éliminer foo ko teg. mais tegoo ko fenn tegoo ko fenn ñii chiites yi ni ma leen ñii xaaral dem jouru ajjuma gaa yi julli nga dóor fa bomb xam nga yow wala nga ne gaa yi ay suufi lañ ñii ay ay ay jahala lañ ay ahlul bid'a wal ahwa lañu li may def bàyyi ba ñuy kii nga dem daldi leen roose ñu jeex mooy loolu mooy problème bi loolu moom la la lislaam wax mais waxula loolu mais waxuma la dara mooy ñi nga xamante ne rek dañoo ñëw ci dëkkub jullit bi xam nga waxoon nañ la problème ki mooy yéeféer yi ñaata catégorie moo am yéeféer bi nga xam ne moom muhaarib la muhaarib la koo xam ne day xareek yow koo xam dafa nekk en état de guerre ak yow ak ki nga xam ne moom muahad la mooy boroom mooy réew mi ñoo ko jox ñoo ko jox benn comme bu doon tey dañ naan ñoo ko jox ak passeport wala ñoo ko jox lu mel noonu ak koo xamante ne nii li ñu koy wax mooy waajoo xamante ne nii dafa nekk zimmi zimmi zimmi mooy koo xamante ne nii dafa nekk dafa nekk ci euh, euh, dëkk réewu jullit ñi ci réewu jullit ñi fa la ne nekk ki nga xamante ne nii moom euh, yéeféer la mais ci biir réewu jullit mi lay dëkk kooku zimmi la ñooñu ñëpp dañoo am seeni àtte yonent sallallahu alayhi wasallam xadiis bu ne ci Sahih Imaamul Buxaari moom ci kitaabu diyaat biñ la doon wax sànq mu ne képp koo xam ne dafa rey koo xam ne muahad la koo xam ne dafa am mooy dafa wa réewum jullit mi ak te loolu waxoon nañ la du réewum jullit mi rek ko mën a joxe mais kenn. ci jullit ñi man nag ne comme la sayyidatu kii defoon Ummu Haani ba nga xam ne ci lañ ubbi Makka fatxu Makka mu daal di ñëw ne moom moo yiir diw moom moo yiir diw ndax Seydina Ali ibn Abi Taalib da ko doon bëgg a rey mu ne moom moo ko yiir ñu wax ko Yonent bi alayhi salaatu wa mu ne ko ajarna man ajarti yaa Ummu Haani bu ko kenn rey mooy kenn ci population bi man na ne diw maay tuteuram même bu dee yéefar la bu boobaa kenn ñemewu koo def dara kenn ñemewu koo def dara bu boobaa kenn ñemewu koo def dara bu boobaa kenn ñemewu koo def dara yonent mi alei saatu salaam ne képp ku rey ku mel noonu lam yara raihatal janna wax ko lu jullit sax de lu jullit de koo xam ne bi yéefar la bu ne ci dëkk bi xam bu doon tey exemple tey loolu mooy koo xam ne comme ñu ne Arabie saoudite koo xam ne moo xam ab américain la moo xam ak français la moo xam boo xam ne gëmul mu daal di koy jox li nga xam ne li nga xam ne mooy passeport ngir mu ñëw ci dëkk kooku fekk mu nga fa képp ku ko rey yonent ma ne sa sam ku même loolu la wax ku ko rey kooku xetu ajjana doo ko xeeñ te xetam quarante années boo ko doon dox di boo ko dandoon foofu diñ ko am diñ ko xeeñ loolu de ci kitaabul euh, kii diyaat mu ngi foofu sax imaamul Buxaari lan ngay xalaat nag kon ci rawib julli gis nga Seydina Usaama moo tax léegi booy xool moom la sëñ bi wax wala tuaadi man raahu man raa faahu yaquulu bu ma juumal nañ ko waxati laa ilaha illa mu ne bul noonoog mukk waxuma la ak rey bay àgg ci rey mais bul noonoo ak koo xam ne gis nga gémmiñam ay tuñam di tudd naan laa ilaha illa ku mel noonu moom mu ne Cheikhul Xadim radiyallahu anhu ku mel noonu bul sax noonoog moom waxatuma la di ko rey bu nee ne kii moom xam nga kii kaam dag naan noo waa ji moom da doon làqatu ko kii moom li say naaw saama waxa ci ne waa ji la doon bañ a mais bu dee kook la alei saatu salaam wax ci lii lan ngay xalaat koo xam ne moom ci la judd ci l'islam bi la judd ñu xame ko ci mu de lépp mu nekk nga ñëw daal di koy éliminer parce que bokkul ak yow façon interprétation bu ngeen am ci texte yi ba xattaa sax ab firqa ci firaqu dàll yi yow yow yaay tëb en tant que benn kii ne man maa koy rey non non non boo fi reyee nit dañ lay jàpp kiil la laa wax jullit boo fi reyee dañ lay jàpp def la noonu kon loolu la alayhi salaatu wassalaam wax Seydina Usaama malgré li mu koy sopp lépp waaw kon nag kon nag ah jar nay bàyyi xel de jar nay xel de bakkan yi gaa yi ci guddeeg bëccëg loolooy caaxaan dëgg la wallahi xamuñ ne comme li Seydina kii wax euh, Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu doon na wër Kaaba yi di wër ne li ngay tedd tedd ab jullit jullit moo la gën a moo la gën a tedd mooy dereetu jullit du tuur bakkami jullit moo gën a tedd fa yàlla Kaaba yi waaw mais ñun moom dañuy rey dañuy gis non dañuy gis jullit ñi ñàkk seen ñàkk kii ni mel mooy ni ñuy rey jullit ñi mais jullit yu dee sax presque dootu leen dootu leen sax touché dañuy dégg ñu naan tey de Irak quarante cinq morts mais gars yi da xool mais amul sax ñaanal sax luñ leen bi tey rahmatullahi alayhim yal na buur yàlla yërëm leen dara te bu ñu ferayoon benn yéeféer fii nii bu siiw nga dégg gars yi compassion bi ñuy àndal triste ndax la waxuma ñu rey ko rek mais ñu ñu ñu ñu ko rek gaa yi triste ndeysaan xam nga ne ñooñu alwala wal bara daan soli nañu ko seen mbokk jullit yi deeg nii weñ mais mais mais mais faalawu mais terew terewu leen a trinqué kaas bañ yoroon ñu dégg ñu ne citoyen américain diw un journaliste wala lan célèbre yéeféer moom daal dinañ koy jàpp mu daal di triste jour boobu naan gars yi c'est des c'est des ignorants waay gars leen war a duma bombarder leen kooku jullit la mu ne moom jullit la kon Seydina Gaalib ibn Abdillah al-Laythi al-Kalbi radiyallahu anhu kon moom lañ yónni woon kon ci sariya boobu ah. moom nag ki nga xam ne moom Seydina Ghalib ibn Abdillah bi am na beneen euh, nettali boo xam ne ci moom boo xam ne imaam al Buxaari rahmatullah alayhi kon sariya boobu noonu la jeex sariya boobu noonu la jeexa bu sariya Seydina Ghalib ibn Abdillah te Seydina Usaama ibn Zayd radiyallahu anil jami' daal li woon fay rey kon waaja nga xamante ne nii da leen Euh, mook lamsaar yi bi ñu song ko waa ji gansaar yi bàyyi ko mu daal di koy rey ne waa ji da koo wax rek ngir ngir daal di làqatu moo naa lay saab saab nee na ko est-ce que dangaa xotti woon xolam ba xam ndax lim loolu dëgg la ci moom moom déet ana lan ngay def ak laa ilaha illa allah bu ko indee yawmal qiyaama imaam al buxaari mu nettali ci taarixam paa ci saxiixul buxaari paa ci saxiix demee ci taarix at-taarixul kabiir bu imaam al-Buxaari wax nañ la bindul rek eh, saxiix bi na ko noonu imaam al-Baghawi rahmatullah alayhi soloo na lii ah, boo demee imaam Ibn Nu'aym indi na ko tamit ci maarifatu saxaaba imaam Abu Nu'aym al-Asbahaani ñoom ñépp mu imaam al Buxaari imaam euh, al Baghawi imaam Abu Nu'aym al Asbahaani rahmatullah ala al jamii ñu soloo ci yoonu Ammaar ibn Saïd mu jële ci Qatan ibn Abdillah al-Laythi moom mu jële ci Seydina Ghalib ibn Abdillah al-Laythi radiyallahu anhu mu ne Yonent mi alayhi salaatu salaam keroog aamul fath mooy at mi nga xam ne ci la ubbi Makka fatxu makka loolu bu dee ci siira bi gisaguñu ko fatxu makkata ubbi makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman nangoo ko ci min aydi quraysh jële ko ci loxo yu waa quraysh delloo ko ci loxo alayhi salaatu wassalaam moom seydina Gaalib ibn Abdillah mu ne yeneen ci ma lay saar saam daf ma yemal li usahhila lahu tariqa wa li lahu aynan ngir ma yombalal ko yoon wi nekkal ko koo xam ne maa koy superviser di ko observer ci kanam di ko observer ndax armée bu mooy mbooloo toll noonu booy dem arme bu toll noonu doo ñëw rek di dem gen nekkandoo groupe day am ñoo xam ne ñooy jiitu am ay mission d'observation di xool est-ce que amul noon bi amul ay guet-apens yu nekk seen kanam bala ñuy agsi mu ne moom loolu lañ ko yebaloon mu koy def mu ne léegi bi may dem nee na ma daldi ma dajeek li nga xam ne mooy jëleemu waa waa banu kinaana ma dajeek ay jëleemu waa banu kinaana mu ne environ six mille ay gëléem lañu woon mu ne bi nga xam ne ci la alayhi salaatu ñëw mu ne daldi mu wàcc ma daldi koy rattal mu daldi naan daldi woo nit ñi ñu daldi naan mu ne am na ci ñoom ñu doon wax ne ñoo xam ne keroog dañ doon wax ne ñoom dañoo woor bi mu leen di jox di naan naan di leen rattal di leen jox am ñu ne ñoom dañoo woor moom mu ne alayhi salaatu wassalaam hula haula il ansuun alhamdulillah haula il ansuun haula il ansuun mu ne gaa yooyu mooy ñi wóor mooy ñi nga xam ne ñooy ñi mooy mooy ñi nga xam ne ñooy mooy ndigal lool dinañ ci gën a ñëw ci ghazwatul fath ci fathu Makka insha buñ ci agsee dinañ gën a yaatal côté bi ah moom nag Seydina Ghalib ibn Abdillah moom li gën a dëgër daldi dinay dund ba jamono yi Seydina Muawiya dund jamonoy Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan jiite woon na defoon nañ ko Ziyad Ziyaad boo bële daldi woon na koy def mu jiite fi nga xam ne mooy Xuraasaan ci jamonoy Seydina Muawiya ibn Abi Sufyaan am nañu ne jamono jooju ba boobu dund na te lool mooy li gën a dëgër moom Seydina Gaalib ibn Abdillah après ci loolu nag lañu mujjee am ay xabaar ci moom radiyallahu taala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu